mu ne imaam Ibnu Xuzayma dajale da mbir mi mooy en tout cas yépp sax na waaw kanta liñ la wax léegi Sayyidatu Aisha liñ ne bila Sayyidina Umar Ibnu Umar dafa juum mooy imaam Ibnu Umar juumul de waaw <laughs> waaw radiyallahu anhu yonent bay saa wax na lool léegi nag nan ko koy dajale mu ne imaam Ibnu Xuzayma ak ad-Dubai ñoom daal nañ fexe dajale ñaari xadiis yi ñu ne am ah, këne yenoon a këne al adanu kaana nawban bayna Bilaal wa Ibn Maktum que ni mbir mi lenn la niñ koy dajalee mooy gis nga nodd daa newoon loo xam ne dañ ko doon awante Seydina Bilaal léeg-léeg mooy njëkk a gi di xar Imaam Ibn Maktum eh, Seydina Ibn Maktum mujjee noddu léeg-léeg ñu ñu jaawale mooy léeg ñu ñu ñu ja Seydina eh, Ibn Maktum njëkk a noddu léeg-léeg Seydina Bilaal mujj noddu noonu ngay dajalee xadiis yi parce que ñoom ñëpp même bu dee ne. abri vrai dire yii ñoo gën a wér ah. yii ñii inna Bilaal yu'adhdhinu bi-layl yooyu ñoo gën a wér non seulement Ibnu Mas'ud da koo solo Ibnu Umar radiyallahu anhu te ñoom ñëpp ñu ngi ci saxe xay ni di dëgëru lool te seen riwaayaat yi ñoo gën a dëgëru fu hadith yi nga xamante ne ci Unay sala jaar ak Sayyidatu Aïsha radiyallahu ta'ala anil jami' léegi ñoom noonu lañ fexe dajale lool que ne non dañ doon awante mbir mi léeg-léeg kii mooy njëkk a nodd léeg-léeg keneen mujjee nodd loolu la léegi nag ku nekk nettali la nga dégg yonent bay saa saa wax ko wallahu taala alam waaw léegi nag <laughs> léegi nag yonent bay saa saa mooy léegi bu kenn ku génn ki njëkkee nodd nag mu ne gaa yi eh, noddam fan yi bu mu leen bu mu leen bu mu leen bu mu leen eh, bu mu leen nax waaw lekk leen naan leen ba keneen ki nodd ko wax voilà loolu te eh, eh, eh, imaam al-Hafiz rahimahullah mu ne loole moom la imaam kanta ci la ñooñu wax kanta imaam Ibn Hibban moom dane lool du moom dane lii mooy li am moom da cee dog xam nga ne dañ ne dane c'est possible ñoom imam Ibn Khuzayma ak ad dañ ne c'est possible que mu loolu a woon imam Ibn Hibban dane ma ne loolu da moom c'est possible loolu mooy lii la woon waaw amul du du def lii la woon mooy dañ ko doon awante kese waaw <laughs> hmm? waaw même bu dee ne ab Abdiya al-Maqdisi da ne don dafa bañaloon Ibn Huz euh, ki euh, imaam Ibn Hibbaan ne lam la mën a euh, ma ne dogoo ci loolu ah ba pare am ñeneen nag ñu ne non non amul woon ah nekkul ne dañ doon awante ah waaw ñu ne ñaari xaal la woon ci seeni xaal ñu ne affaire bi lenn la Seydina Bilaal radiyallahu anhu bi ñuy njëkk yoonal nodd moom kese moo doon nodd amul keneen ah tata yooyu doonu doon nodd lu dul fajar gi xaar ñu ne loolu ci lay jële am na beneen riwaaya bu sey Seydina Urwa jële ci benn fam boo xam ne ci Banu Najjaar la wax te boobu Imaam Nawawi bi muy dëgëral euh, li doon wax daan di euh, diggante kii nodd keneen ki nodd mooy kii wàcc keneen ki yépp li hadis bii la doon tegtaloo mooy hadis bi nga xam ne Seydina Urwa da koo jële ci benn jigéen boo xam ne ci waa Banu Najjaar saxaaba bu jigéen la radiyallahu anha saxaabiya la mu ne Bilaal de da doon nodd ba pare daal di toog ci sama kër nee na këram moo gën a temps yooyu jàkka ji yëkkatee guñu ko woon noonu fi gën a tawe ci taxaw nodd femme nga xam ne ci quartier bi jàkkaay yonent way saa sam foofu la dëkk waa Banu Najjaar léegi mu ne Seydina Bilaal sama kër la doon sama étage daa amoon étage fa la doon taxaw mu ne wa huwa ala baytin fil madina sama kër man femme boobu moo gënoon a gudd ci madina fa loolu taxaw di noddu léegi nag bu gisee ne fajar gi day taxaw nag mooy day toog ci kaw étage bi di xool euh, xibla bi di xool foofu fi fi kii bi jant bi di euh, fi fi fi leer gi di fi fi fajar gi di xare gi nga koy gis horizon bi mu ne bu daal di gisee ne affaire bi fajar gi xar rek mu daal di jóg noddu ñii ne lii nag moo doon muy amoon njëkk bu njëkk bi te lool al imaam Abu Dawud rahimahullah moo ko solo ci sanad boo xam ne imaam al-Hasan nee na hasan léegi ba pare mu ñu ne lii dëgëral lii mooy riwaaya Humayd at-Tawil bi nga xam ne moom la jële ci Seydina Anas radiyallahu anhu mu ne daa am benn waay bu laa yonent bay saa saam ne ko waaye yonent bay saa saam waxtu julli wi kaj la fajar la ci jublu yonent bay saa saam ne ko Euh, euh, digal Seydina Bilaal mu nodd ba nga xam ne ci la fajar gi daal di xar ngir waaj a xam ne lii mooy waxtu yi te lool al imaam An-Nasaa'i moo ko soloo ci sanad boo xam ne bu wér la léegi nag ginnaaw ko lii rek amoon début bi ñuy jaar jaar bi ñuy yoonal nodd Seydina Bilaal keto la doon nodd te benn nodd la doon nodd mooy bu fajar gi xaree ñu ne nag ginnaaw gi yonent bay saa saam ci la ut beneen noddukat muy Ibnu Ummi Maktum moom nag jamono jooju moom guddi gi Seydina Bilaal continuer di nodd li nga xamante ne mooy ca xaalam bu njëkk ba mooy doon nodd bu fajar bi di xar léegi nag loolu la ñoom Sayyidatu euh, Unaysa mee doon nodd den nettali ak Sayyidatu Aysa radiyallahu anha yeneen tray saasaam loolu la wax waaw moo tax mu ne wala zalika tunzalu riwaayatu Unaysa wa ghayriha ci loolu la wàcce xadiis euh, riwaaya bi Unaysa comme liñ la wax ak Sayyidatu Aysa ak ñi solo loolu ne Ibnu Umm Maktum moo doon dëkka nodd Seydina Bilaal mujjee nodd léegi ñu new ñu ne ginnaaw gi nag summa fi aaxiril amri axxara Ibnu Maktum li da'fihi wa wakala bihi man yuraa'i lahu al-fajr wastaqarra adhaanu Bilaal bi layla waaw voilà mu ne léegi nag beneen bi bi bi mujj gi nag ñu dem ay yonent bi sallallahu alayhi wasallam changer seen position yi ne Ibnu Maktum mag léegi moom bu koy def nay mujjee noonu ba pare am nag koo xam ne moo koy wax fajar gi bu xaree nag koy koo xam ne moom la ko lëkkaaleel mu koy wax ne fajar gaa ngi waaja a xar bu ko defee mu jóg noonu Seydina Bilaal nag jël place li nga xam ne mooy guddi gi euh, ñoom ñu ne lii la waaw sauf euh, ñooñu ñenn ñi euh, dañ doon wax ne lenn sauf que bii lenn lañ ci kii luñ ci wax loo xam ne dëgërul <laughs> waaw loo xam ne <laughs> mu ne was wa kaana sababu dhalika ma ruwiya annahu rubbama kaana axta al-fajr fa adhana qabla tulu'ihi wa annahu axta marra fa amarahu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam an yarja fa yaqul ala inna al-'abda naam mu ne boo gisee loolu yeneen bay saa saam finalement da doon juum ci waxtu na ko léegi damaatal dafa noonu avant bi jot yonent saa saam ne ko alaa yëgu ngeen ma yëgal leen innal abda ah jaam bii di noddu de moom naama <laughs> jaamu yàlla bii di noddu de naama daa nelawoon daa seetluwul woon moo tax waaye loolu dëgërul <laughs> loolu al imaam Abu Daawud eh, moo ko solo hmm, ci yoonu Hammaad ibn Salama mu jële ko ci Ayyub an Naafi' ah, jële ko ci Ibn Umar mu yëkkati ko loolu rijaal yi dëgër nañ de waaye boroom xam-xam yi ku mel ni Ali ibn madini Ahmad ibn Hanbal al imaamul Bukhari ak sëriñam bi az-Zuhli ak Abu Hatim ak Abu Dawud mi solo mbir mi ak imaamu Tirmidhi ak al Asram ak Daraqutni ñoom ñépp dañu ne hadith bi dëgërul en fait góor ñi dëgër nañu Hammad moo juum moo juum yëkkati ko ne yot Seyna la woon dadul moom te ñii nag wax dëgg yàlla ñii moom hadith bu ñu nee moom lii juum te la mooy juum mais yow yow di kan ñii koy jar yow. ñii boo leen génnee ci xam-xamu xadis xadis amatulaa ça n'existe non loolu moom bioboon wax la ko léegi sa ay diggul imam Ali ibn al mooy sëriñ bi nga xam ne imamul Bukhari yi man du ma wàcc sama bopp ci kanamu kenn ku dut moom Hayyatul Wadi <laughs> al-Basri rahimahullah ak Ahmad ibn Hanbal borom jiir Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal waaye waaye al seen taalibe ñoom ñaar imaamul Buxaari imaamu dunya amirul mu'minin waaw borom Sahih bi waaw naka noonu al imaam az-Zuhali mu Yahya Muhammad ibn Yahya az-Zuhali sëriñam boobu nga xam ne ne ko Naysaabuur ñoom ba muy ñëw ñoo ko doon gàttalu gina xam waxu imaamu Zuhali yi ginnaaw bi ah <laughs> <laughs> wala ñu naan sëriñu imaam Muslim la woon mais après seen problème boo tax mu bàyyi woon leen ñoom ñaar indiwul kenn. ni imaamul Buxaari imaam Muslim imaam al moom Muhammad ibn Yahya seen xadiis ci euh, Sahih imaam Muslim nekkoon boroom xamu xam-xamu xadiisu Nisaabuur ah az-Zuhli wa Abu Haatim al imaam Abu Haatim wa Abu Daawuud al imaam Abu Daawuud mi boroom boroom sunan bi wa Tirmidhi Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata ibn Musa at-Tirmidhi ak al-Asram taalib Imam Ahmad bi wa Daraqutni mu màgg mi saway ah, saway ah ah saway Ali ibn Umar <laughs> waaw ad-Daraqutni ah, al-Jabal radiyallahu anhu ñoom ñépp ñu boole ne Hamad ma ne Hamad moo juum ci hadith bi mukk ne li dëgër xam nga lan la waqfuhu ala Umar ibn al-Khattab affaire bi affaire nettali bi mu nettali daa xewul woon ak Seydina bi du Seydina yonent bay saa saa ak Bilal mukk Seydina la woon radiyallahu anhu waaw moom la xew-xew bu mel noonu xewoon waaw kay Seydina Umar radiyallahu anhu dafa am benn noddukatam boo xamante ne nii dafa noddu daal di juum bi nga xam ne ci la nodd laata kii bi euh, laata fajar gi Seydina Omar rek ne ko yéegaatal nga wax ala innal abda naam aw kama qaal wala lu mel noonu voilà lii mooy li nga xam ne mooy dëgg mais loolu même bu dee siiw na loolu masula amaat voilà nekkul jamais ne yonent bay Seydina Bilaal daa ma sa juum euh, yi di nodd juum après yonent bay saa saam ne ko ah léegi yéegaatal <laughs> nga ne alaa innal abda naam alaa waawee yëg leen ne innal abda jaam bii de doon noddu naama dana dafa nelawaa ah. loolu noonu daxaw loolu yëg ko léegi <laughs> voilà kon loolu il faut mu nekk loo xam ne lu keleer keleer la kon loolu noonu mooy même bu dee istimal bi mën nañ ko dégg mais li ñu ko laye sa sam mooy le route lii waaw kanta kene Seydina Bilal moom finalement moo doon njëkka noddu moo doon njëkka noddu loolu moom am na moo tax Seydina Ibnu Mas'ud radiyallahu anhu na ko noon Seydina ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee mooy Seydina Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma daal di wala anhum wa ardaahum daal di indee kon loolu lu hama ham solo la voilà kon loolu euh, nañu ko dégg léegi kon euh, loolu kon da gis ne boo boolee riwaayaat yooyu da ngay gis ne kon lenn la woon mooy li gën a sax te moo mujj mooy mujj gi Seyna Bilaal moo doon mujjee moo doon njëkk a nodd Ibnu Umm Maktum di mujjee nodd te daal ku ko borom bi ku ko yonent may saat saam boog di woon lëkkale ngir muy saytu waxtu wi bu nekkee ne day jege mu ne ko euh, asbaxta mooy yaa ngi jege bala ngaa jug di dem di noddi bu ko defee waxtu wi xar loolu mooy li nga xamante ne mooy lu ngi noonee wallahu ta'ala a'lam ah mu ngi noonu ah wallahu ta'ala a'lam ah bokk na kon ginnaaw lii yeneen jàngatu ci am mooy mooy dañu ciy wone Euh, mooy que li imaam al-Hafiz euh, wax ne dañ ci istihbaabu adaan waahidin ba'da waahid mooy jàkka joo xam ne dañuy am ñaari noddukat bu kii noddee après keneen noddu waaye kanta mu ne am <laughs> waaw wa amma adaan usnayni nag kanta ñaar maan ñaari noddukat taxaw yëgateenoo Allah mooy ñaari nit ah allah booy siibra allah keneen allah ñoom ñaar ñuy noddandoo en chœur mu ne fa mu ne minhu qawm am na ay fa mana minhu qawm fa mana mu daal di tere minhu qawmun am ñoo xam ne dañ koo tere ne hee déedéet non mooy dekk mbooloo boo xam ñaar wala ñett taxawandoo di noddandoo ci kaw <laughs> ah waaw léegi <laughs> ne loolu ñi ko sos ci ko def mooy waa Banu Umayya waaye imaamu Shafi'i dañ loolu kenn na ko sosu kenn na ko kiiwul kenn na ko siwul luñ ciy si waaw moo di tarwiis mooy loo xamante ne ñoom ñaar bokkuñuy voix te tamit bokkuwul fu ñu yëkkatee fu ñuy dale bu kenn naan allah ñu waxanoo allah kee moom allah moo gën a gudd allah keneen keneen gi pare na keneen gi di continuer kii muy yëkkatiwaat keneen ci yéexa non yooyu moom saa yi waa xanaa loolu <laughs> mu ne loolu moom dañ koy bu boobaa te tamit hadith bi dañ ciy dañ ciy jàng ke ne li imaam al-Hafiz wax ne jawaazu ittixaadi ni fil masjidil waahid que ne day possibilité ut ñaari noddukat ci benn jàkk kese ngeen am fa ñaari noddukat waaw al imaam ibn Daqiq al-Iid rahimahullah euh, euh, euh, mu ne kanta yokku ci ñaari noddu mu ne loolu moom hadith bi waxu ci dara waaw waaye imaamu Shaafi'i rahimahullah moom dafa yaxal ne loolu mën naa nekk te amul dara lees ci bu dee ne euh, euh, bu dee ne euh, imam bi daal mooy xool mooy ki jiite du dee dëkk la boo xam ne ministère bi jël waa affaire religieuse yi wala tamit waa jàkka yi ñoo gis ne ñu am lépp ñaari noddukat moo gën wala ngandum jàkka la te tamit léeg-léeg ñoom ñëpp duñ mën a assurer nodd yi tous les jours ñu ut ñeneen lu fekk aajo daal bu ko waralee mooy loolu day mën a nekk wallahu ta'ala alam imaamu Nawawi mu ne Eh, dañuy jàng ci hadis bi ci al-Minhaj sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj ittixaadul mu'addinayn lil masjidil kabiir ut ñaari noddukat ci jàkka ji nga xamante ne nii dafa dafa rëy bu dee mooy jumaa liñ naan jumaa ci wolof voilà léegi mu ne suñu mbokk yi nag ñu Shafi'i nee nañ loolu mooy bu dee ne aajo waral na ko waaw dinañ mën nañu ut lépp ñaara ah. comme ni nga xam ne Seydina Usmaan ibn Affaan alayhi ridwaanur rahiimur rahmaan moom ñeenti noddukat la utoon. waaw mu ne même bu utee wa in ihtaja ila ziyadati ala al arba'a fal asah ittixaaduhum bi hasbi al haajati wal maslaha kene loolu loolu teguwul foo xam dañ ko faa tënk lii gën a dëgër mooy ne bu dee ne gis nañ ne eh, waa jàkka ji wala ñi nga xam ne ñooy saytu jàkka ji ñooy gérer loolu que ni ñu ut lu ëpp ñeenti tamit loolu man nañ ko voilà kon nag mu ngi noonee léegi ñu taxaw tuuti ci yonent bi alayhi salaatu parce que hadis bi na ne kaana li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mu'azzinaan ñaari noddukat waaw est-ce que yonent bay saa saam ñaari noddukat kese la amoon ñu dafa xadis bi teg euh, de façon mafhumul euh, adadi Abdullah laysa bi dëgër waaw mooy bu nee ñaar tekkiwul ne euh, amul c'est ça veut dire que amul manula am lu ëpp dooro loolu waaw kon mooy Medina moom leer na jëlee nañ ci ibnu Umar mi waaye sayyidatu Aisha radiyallahu anha ku nekk ci ñoom ñu ne kaana li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam mu'azzinaan Bilaalun Maktum waaw kene euh, li nga xam ne mooy yonent bay saa saa amoon na ñaari noddukat sayyidina Bilaal ak ibnu Ummi Maktum ah waaye al imaam al Bayhaqi rahimahullah solo na jëlee ci sayyidatu Aisha mu ne yonent bay saa saa amoon na ñetti noddukat Bilaalun wa Abu Mahzura wa ibnu Ummi Maktum waaw mu ne yonent bi saa salaam Sayyidatu Aysa foofu nag moom mu ne ñetti noddukat la moom Seydina Bilaal Seydina Abu Mahzura ak Seydina um ibnu Ummi Maktum radiyallahu anhuma waaye hmm, mbir mi léegi nooy boobu Abu Mahzura fu mu doon noddu dañ la ko Makka la doon noddu voilà. mooy keroog rek yonent bay saa saam Hunayn bi mu bi ñu ubbee Makka <laughs> di dem Hunayn yonent Seydina Bilaal di noddu léegi moo ay jeunes ay jeunes yoo xam ne da ci waa Makka quoi di toppandoo Seydina Bilaal noddam ni mu doon noddu yonent bay saa saam ak leen di seetlu ay jeunes yu bari léegi nag di Seydina Bilaal bare ba pare am na ku ci noddu noddu bu graw yonent bay saa saam woolu leen ne wool leen ma jeunes yi ne woon fee ñu woo leen léegi mu leen di wax par kenn kenn noddal ñuy nodd di nodd di nodd <laughs> ba mu agsi ci Seydina Abu Mahzura agsi nodd mu ne ko yow mii la ayu kaay dégg nag jàngal ko ni muy nodde ci la ko mooy tarjih bi ci la amee loolu xam nga yaa ngi fàttale ko bu ñuy gis siyahu ta'zim fa euh, bi nga xam ne mooy euh, façon yi nga xam ne moom la ñuy nodde gisoon nañ boobu waxoon nañ lii façon yi nga xamante ne moom la ñuy nodde waxoon nañ ko mooy ibnu mah euh, abu mahdura te xana euh, ci euh, maliki yi ak shafi'i yi rahmatullah jàpp ci loolu mooy ah, mooy allahu akbar allahu akbar après bu dee maliki yi ñaar yooyu kese après ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulallah ashhadu an laa ilaaha illallah ashhadu an Abu Mahduura mii la koy Yonent bi saa saa jàngaloon taw boobu la woon mais boobu mooy lan Makka la doon noddu moom noddukat Yonent mu nekk noddukatu waa Makka moom al Abu Mahduura hmm? euh, am na tamit keneen Sa'dul Quraz Ah loolu euh, wax euh, am na xadis bu ne moom noddal na yonent bi alayhi salaatu salaam fa nga xam ne mooy Quba ay yoon yoon euh, mu ngi noonee ah. waaye loolu ak ginnaaw gi bi nga xamante ne te moom Saadul Qurash ginnaaw bi Seydina Bilaal jógee foofu jógee bi yonent saa sam génne àddina mu jógee Medina daal di dem Sham moom mii moo fa doon nodd di Saadul Qurash loolu muy ñeent ñi Euh, am na tamit ñu ne euh, mooy axa suda <laughs> Ziyaad ibn al-Haaris euh, ne mas na ko noddal même bu dee hadis boobu am na lu ci am mooy bi mu ne yonent bi saa saa am ne inna axa suda addan mooy bi mu noddee ba pare léegi julli jot Seydina Bilaal nara iqaam mu ne ko inna axa suda addan mu ne ko mbokkum suda de <laughs> Ziyaad ibn al-Haaris <laughs> as moom de nodd na wa man fa huwa yuqim te ku nodd mooy taxawal euh, lool imaam Abu Dawud moo ko soloo waaye xadiis la boo xam ne al ci al ifriqi la jaar <laughs> al ifriqi ah, al ifriqi mooy l'africain mais <laughs> mooy Abdurrahman <laughs> moom al ifriqi waaye dafa wéré di moom al euh, euh, ifriqi ah. lool moo tax euh, euh, bon <laughs> dafa wérul quoi euh, moo tax nga gis borom xam-xam yi ñu bari naan moo ñeent lañu woon duñ ci boole kasul kii nga xamante ne mooy axaasuda bu dee am na ku ci te loolu mooy c'était occasionnel même bu dee loolu c'était occasionnel voilà alors que ñële moom ñële moom moo gënoon sax muy bi daal mooy premier noddukat ak ki nga xam ne eh Seydina ki nga xamante ne Seydina Bilal Seydina ibnu Ummi Maktum ak ki nga xamante ne mooy Abu Mahzura ak ki nga xam ne mooy Sa'dul Quraz euh, radiyallahu ta'ala anil euh, euh, anil jami' ah kon loolu lu ama am solo la ah, ah kon ñooñu la woon eh, eh, as-Sudaa'i axaa Sudaa lool c'était occasionnel wallahu taala alam kon mu ngi noonu moo tax euh, euh, boo déggee ñu ne la euh, ñeent la ñeent la ñu ñuy lool ah mu'adhinuhu Bilaalun wa Ziyaad wa Sa'dun thumma Awsun wa Abdullahi wa huwa ani <laughs> mu'addinuhu Bilaalun wa Ziyaadu wa Sa'dun thumma Awsun wa Abdullahi wa huwa ami loolu loolu la saahibul xilaas radiyallahu anhu doon wane foofu mooy ñeent ñi ñu tudd nii voilà noddukat yonent bi saa saam Bilaal mooy mu siiw mi wa Zi wa Ziyaad ah mooy axaa Sudaa Ziyaad ibn al-Haaris as-Sudaa'i ah wa Sa'dun ak ki nga xam ne mooy Sa'dul Quraz ah Sa'dul Quraz ak ki nga xamante ne mooy summa awsun awsu bi mooy Abu Mahzura voilà <laughs> bul ah waaye awsu mooy kan Abu Mahzura mooy al imaam eh, Abu Mahzura eh, wa Abdullah muy ibnu Ummi Maktum wa huwa moom ami mooy dafa silmaxa mooy Abdullah ñi ne Amru ibn Ummi Maktum al-A'ma kon mu ngi noonee allahu taala alam bokk na leneen luñ ciy jànge ci hadis bi mooy ne possibilité mooy shahadatul a'ma am nañu ko jële fii que ni silmaxa bi man seedeem dañ koy nangu waaw moo la imaamu Malik jële ko ci hadis bi na ko noon ku mel ni mbokk imaamu Shafi'i bi taalibim bi di al-Muzani nekkoon àndandoom ak ñi nga xam ne dañuy nangu ne waaw silmaxa kay bu man naa seedeem dañ koy nangu waaw am ñu waa jumhur nag <laughs> non non ne bon loolu du noonu parce du tout du du loolu parce que euh, loolu dafa laaj xam-xam quoi shahada pour nga seede te xam-xam moom ci kàddu lay lay lay lay jëli li muy seede quoi ndax euh, bu dee ko feefeeru kàddu man na niroo ah man nga jàpp ne diw la du moom. waaw kanta euh, bu dee noddu loolu moom euh, euh, ak bannu daal dina ciy des <laughs> daal na ciy doy quoi voilà kon loolu mooy de toute façon tegtalu imam Malik bi tamit loolu la mooy daa yoo xamante ne ni c'est vrai que laps mën na ci am mais bu dee koo xam noddukat la boo xam am nañ ne kii la moom mooy lu mel noonu ak tamit loo xamante ne njuumte du ci dugg noonu du ci bari Euh, loolu mën nañ ko ci dégge wallahu taala alam te tamit loolu dañ ci hadis bi la fait que Seydina Ibn Umar ne yonent way saa saa ñaari noddukat kenn ki mu ne mu noon Seydina Bilal keneen ci Ibn Ummi Maktum loolu day wane ne mooy possibilité silmaxa di noddu loolu man naa nekk loolu amul dara les siisit waaw mais boroom xam-xam dañ naan il faut mu am nag koo xam ne moo koy xamal heure yi mais dañ naan léegi ñun bu dee ñun Hmm? comme Seyna Bilal Seyna ibn Ummi Maktum hmm? euh, euh, euh, nga xam ne Seyna Bilal da ko doon xamal yi ak tamit ñi ne woon ci wetam ak yooyu nga xam ne dañ ko doon xamal bu waxtu yu jógee moo tax bu doon kii dañ naan ko asbahta asbahta waaw bu doonul kii dañ naan ko ah asbahta asbahta de waaw yaa ngi daal mu ngi door a bala ngay jóg di waajal ak yooyu di noddu bu ko defee yaa ngi ci fajar gi mu xar voilà eh, imam an-Nawawi rek rahimahullah mu ne suñu mbokk yi nag nee nañu sauf que euh, non kii imam al euh, Waliyuddin rahimahullah ci borom tarfu tasrib mu ne kanta suñu mbokk yi moom i Shafi'i la nee nañu wutee nañu sib nañu nag silmaxa boo xam ne moom kese mooy euh, noddu parce que dañuy ragal bu dee ne amul ku koy xamal heure yi mais loolu Euh, euh, euh, dañ naan loolu parce que ñoom dañ ne parce que imaamul Bayhaqi dafa solo jël ci Abdallah ibn Zubayr que ne da doon sib noddukat bi nekk koo xam ne silmaxa la imaamul Bayhaqi rahimahullah ne loolu mooy bi nga xamante ne nii te mu ne tal loolu mel noonu jëlañ ko Ibn Mas'ud radiyallahu anhu mu ne waaye loolu lenn la mooy bu moom kese la surtout jamono yooyu dañ doon bañ waxtu wi niñ ko doon xam il faut nga doon nga doon xool horizon bi ah léegi ñun ci suñu léegi nii ñun soxlaatuñ lool mooy ne noddukat bi mën naa nekk lii mooy il faut euh, ñu xam taxayurul ahkam ak tamit bi taxayuril euh, zamani wal makan mooy ñoom liñ ci war wax parce que ni doon discuter di xool ndax fajar gi xar naa am xarul loolu moom ak kuy gis ko man léegi kiy gis moom bu ko manee kooku man na moo ko war a mën a wax noddukat bu silmaxa bi waaye ñun léegi soxlaatuñ loolu mooy ci suñu fu bari ci ñun waaw bañ a wax fépp ci àddina bi fi nga xam ne mooy dañu am ay heures yoo xam ne comme azan basique yi nga xam ne dañuy wax heures yi exactement dugg naan duggul loolu ta silmaxa yi ñoom dañuy am montre yoo xam ne buñ ko léeg yenn yi dañ ciy teg seen loxo xam ban heure la wala léeg bu jotee waa ji waa ji ci boppam moo leen koy wax voilà bu jotee affaire bi mooy def kii euh, moo xam ab nodd muy tàmbali la wala loo leen naan fajar jot naa gi mel noonu loolu kooku soxlawul yooyu yëpp kooku moom amul dara dara même ñu naan dañ koy si bu dee moom kese lañ ci jublu mais loolu dañ naan même bu dee moom kese la léegi moom loolu euh, nekk na loo xam ne lu dàqu la voilà euh, moo tax imaamul Buxaari rahimahullah ci Sahih mu def adhaanul a'ma idha kaana lahu man yukhbiru voilà ah buntu noddu silmaxa bi bu dee am na ku koy xabaare waxtu wi loolu parce que ñoom dañuy soxla te tamit fépp jamono tamit ci suñu jamono jii foo xam ne gox yoo xam ne dañuy soxla amuñu yooyu dañuy soxla di xool ak seen bët ak di di di di di di scruter euh, horizon bi ngir xam ndax fajar gi xar naam xarul bu boobaa kenn du bàyyi ab silmaxa kese moom kese muy noddu di di di di wax heure yi sax loolu man na juum voilà loolu lañ ci mooy tuwaay bu dul loolu moom bu loolu dàqoo affaire ba lañ ci doon sib sax dàqu naa kon nag euh, mu ngi noonu kon boo déggee ñu naan Ibn Mas'ud da ko sib ak Ibn Zubair euh, na ko hmm, dañ doon wax ne iqaam gi da doon sib mu mbooloo loolu lii kese la voilà moo tax ñoom imaamu Maalik ak ñoom waaye Hanafiya yeeg euh, na ko noonu imaam Ishaq rahmatullah ñu ne waaye ma ne bu amee laa ku koy xamal loolu daraa ci newul ndax ibnu Umm Maktum mii da nekk doon noddu wa innama kaana la yu'adhinu lu dul ñu ne ko asbahta asbahta wallahu ta'ala a'lam hadis bi gis nga ci bunt yi ñor wax sànq imaamul Buxaari yi fi mu yeneen jàngat mooy nangu xabaru ahad <laughs> koo xam ne kenn xabaar boo xam ne kenn nag ñaaru ko indi waaw lañ ci ne loolu tamit dañ koy jànge fii mooy parce que information yi yonent bi saa saa di wax ndax koor dugg na ndax koor bi dugg na wala tëju na ndax euh, xët bi jotaam xët bi jotul loolu noonu euh, euh, kenn la noddukat bi bilaa lay nodd wala sa ibnu ibnu Maktum mooy nodd ñu xam ne loolu kenn moo ñu yëgal ne ci la ñoo xabaaru kenn la la ñu dégg noddukat bi moom kese ñu jële ci ne voilà waxtu wi jot na loolu kon dañ ciy jànge nangu xabaru kenn hmm. eh, te tamit te tamit dañ ci xam ne lii eh, eh, loolu lu am am solo la voilà lii nag am na ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim <laughs> ñu ne ñu ne comme kii moo koy wax al imaam an-Nawawi mu ngi koy rahmatullah alayhi mu ngi koy wax ci bi muy saraa xadiis bi ci li nga xamante ne mooy mooy kii bi al-Minhaj sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj rahimahullah mu ne minha bokk na li ñuy jàng ci hadis bi jawaazul akli ma'a shakk fi tulu'il fajr fàttalikul buntu bi nan la ko tuddee imaamu Nawawi da ne baabu fadli suhuuri wa ta'xiiri maa lam yaxsha tulu'il fajr buntu bi wax gëneelu nodd wa ta'xiirihi ak yéexe ko maa lam yaxsha fi nit ki ragalul tulu'il fajr yi jant bi daal di non fajar gi daal di xar. imaamu Nawawi rahimahullah léegi nag loolu la ñuy dugg nii am na luñ ci brosé woon mu ne hadis bi dañ ciy jànge ci al-Minhaj sharh Sahih imam Muslim ibn al-Hajjaj mu ne jawaazu al-akli ma'a shakki mu ne possibilité li nga xamante ne nii mooy lekk ma'a shakki ànd ak di sikki sàkka ànd ak di sikki sàkka fii tulu'il fajri te fajar gi daal dinay xar mooy possibilité nit maa maadaama ci guddi gi la nekk fajar gi xaragul mais mu ngi sigi sàkka mooy ñàkk amul lu koy wan heure bi bu baax ne ko waxtu yi dugg na léegi mu ngi sigi sàkk que mais fajar gi xar na wala xaru mu ne xadiis bi dañ ciy jàng ne kooku mën naa lekk ndax li anna al asla baqa'ul li ndax liy cosaan mooy que guddi gi la nekk loolu moo leer mooy moo def wa xaalafa mu ne nag wuute na ci loolu fii zalika fa qaala yajibu al-qadaa imaam Malik moom rahimahullah te loolu la ci bi que ne ki bu dee mbir mi leer ko fajar gi xar naam xarul ko amul droit lekk daa war arrêté bu fi lekkee day fay voilà kooku day fay après parce que bi muy parce que tegu ko ci lu leer waaye à vrai dire waa jumhur moo gën a dëgër bu dee al imaam Ibn Abdul al-Andalusi Euh, mu ngi étalé wu bu baax di dëgëral wax waxu imaamu Malik boobu ak jëmuwaay imam Malik que ne wuy ki nga xam ne dafa sikki sàkk kay ci dogoo naan ci guddi gi est que euh, fajar gi xar naam xarul muy lekk kooku noonu day day day day fay waaw di ko leew mais mbir mi mooy parce que al al al al yaqinu la yuzalu bi shakk waaw loolu waxu jumhur mooy li gën li feeñ li leer kenn du ko fi dindi parce que sikki sàkk la li leer mooy mu ngi ci guddi Abdullah la lay sikki mu ngi sikki sàkka moom fajar gi dugg naan duggul waaye li ko leer mu ngi ci guddi kon la muy sikki sàkka waru fee dindi li nga xamante ni nii mooy li mu nekk te mu leer mu ngi guddi lu lu leer amul lu leer kon mu ngi ci guddi gi voilà te lool li koy gën a dëgëral mooy Ibn Mas'ud euh, ki Ibn Abbas radiyallahu anhu ñu ngi la ko doon wax fan yéen benn waaye dafa ñëw ne ko waa Ibn Abbas radiyallahu anhu waa man. man de damay waaw bu ma sikki sàkkaa ndax fajar gi xar am xarul euh, euh, fekk may xëdd mais lu may def benn waaye ci wet gi ne ko da ngay arrêté Ibn Abbas ne ko déedéet lekkal ba mu leer la ne fajar gi xar <laughs> waaw loolu la kon nag mu ngi noonu quoi loolu euh, mooy li gën dëgër wallahu ta'ala a'lam Euh, al imaam euh, ci al ibn an-Nawawi rahimahullah mu daal ciy teg ne bokk na li ñu ciy jàngee jawaazul akli ba'da niyya mooy lekk ginnaaw bi nga yéenee ba pare yéene ne da ngay woor ba pare après nga lekk wala tufsidu niyyatu sawm bil akli wala tufsadu niyyatul akli te du yàqu wala wala tafsidu niyyatul akli bil akli euh, bi niyyatul sawm bil akli te mooy du yàq yéene damay woor ne damay woor yéene woor ba pare lekk. baadaha ginnaaw bi nga yéenee ba pare lool dara lu ko yàqul parce que affaire bi liñ fa mooy fajar gi fekk xaru yow yéene nga avant fajar gi di xar kenn da ngay wor léegi nga lekk loolu daa am ñu ne boo boo xasee yéene nag jeex na doo lekkat mu ne hadis bi dara ndax yonent bay saa saam li anna nabiyya saa saam abaaxal akla ila tulu'il fajr ndax yonent bay saa saam moo daganal aji woor gi di lekk ba ni nga xam ne ci la fajar gi xare wa ma'lumun te xam nañ ne am na niyata yéene la tajuzu ba'da tulu'il fajr ñépp xam nañ ne doo bàyyi ba fajar gi xar ngay dóor yéene loolu amul fa dalla ala annaha sabiqa kene kon yéene moo jiitu fajar gi wa anna al akla te lekk avant fajar gi di xar loolu loo rewul xam nañu ko waaw imaamu Nawawi ne lii mooy lii dëgg te mooy suñu mazhab te mooy mazhabu ñeneen yi mu ne lenn nag ci suñu euh, mbokk yi Euh, ci Shafi'i yi ñoo naan képp man akala ba'da niyya aw jaama'a fasadat wa wajaba tajdiduha wa illa fala yasih sawmu wa hadha ghalatun sarih mu ne suñu mbokk yi lenn ci Shafi'i yi ñooy wax lool naan képp koo xam ne dafa lekk ginnaaw bi mu yéenee ne day woor wala mu sëy ginnaaw loolu mooy wooram yàqu na te day day daa day day day yee salaat li nga xam ne mooy yéenim sinon wooram du baax fekk fekk moom dafa yéene ba pare mais fajar gi jotagul loolu la wax bu fi lekkee wala mu sëy waram yàqu na léegi day le day yéene waat li nga xam ne day yéene bi yàqu na bokk day day yee salaat yéene bi